nee nañu di bàyyi xel yett yooyu dana tax am leeru xol dana tax am xam-xamu diraaya faqsud na nga jublu bi ci xam-xam bi wajjaxal jalili jëmmi aji màgg ji yaa fataa yow cam si te jit kon nga fekk jësa ak sag pay naiman muy xéewal tabatagu sax na fexeel daal ba xam-xam bi ngay sàkku yàlla rekk tax nga fas yéenee xam la yàlla bëgg ba sax ca ak xam la yàlla bëggut ba sori ko loolu daal boo ko defee xam-xam bi am njariñ yàlla gërëm la fay la bu ëllëgee xéewal goo xam ne amul fu mu yem inna lës yi naka ka nga xam ne lam yaxsha ragalut rabbal alamina boroom mbindeef yi laysa bi aalimin du aji xam walaw af naa ak doonte jeexaloon na alfunoona fànni xam-xam yi nee na ku jàngoon ba wannu lef jeexal mboolem xeeti fànni xam-xam yi waaye taxul mu am ak ragal yàlla kon mook ku dalagul baa ñooyemoo te sax ku dalagul baa moo ko tane ndax mucc ga ku dalagul baa di am moom soo watuut du ko am moom la alxuraan di wax naa innama yaxsha allaha min ibadihil ulamaau maanaam ñi xam ñoom rek ñoo mën a ragal yàlla dëgg-dëggi ragal yàlla fekk alxasiyatu boobu mooy ragal gu ànd akuk màggal ragal gu ànd akuk màggal nag mi ngi juddoo rek ci na xam-xam ba tollu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu gënoon a xame boroomam noonu la ko gënoon a ragale ba sax waxal na boppam ne man yéen ñëpp maa leen gën a ragal yàlla te feeñoon na ci bu daa julli nee nañu ab dënnam day riir mel ne gàddug cin lu bax di wañax ndax rekk ragal yàlla ak it àggoon na ci gis asamaan si xiin nit ñi bég defe ne ab taw la ko defee moom mu mel ne day tiit ragal ñu ne ko lu tax mu ne daa am nit ñu gisan lu mel nii ne ab taw a ngi nii di ñëw ba tey saxaabaam yi nga xam ne dañoo ràññe ko woon ba am ci fukk ñoo xam ne da leen a diggan àjjana te ñu dund ka ci jëkk di Abu Bakar na mu ragale woon boroomam doy na waar àggoon na ci di mébét rekk doonoon garab goo xam ne dañ koy dog rekk waaye du nekk kuy faatu ñu koy dugal ci bàmmeel aka dekkal aka laaj ku mel ne Omar bi nga xam ne buñ ne Aboubacar moo gën ci xeetu yonante bi gannaaw yonante bi dañuy wax ne Omar moo ci sës nee nañu déggoon na kuy jàng sóoratu tóor ba agsi ci inna xadaaba rabbika la waaqia maa lahu min daafia loolu mooy mbugalug yàlla sa borom day faaw rek luy dal la dara mënu koo tee dal naka mu dégg loolu tiit jële ca tawat joo xam ne ay fani fani fan dañ koy seet si mu mel ne daal mu mel ne ku tawatoon bu yàgg yàgg gannaaw bu saxaaba yi jàll itam ñu sësoon ci ñoom amoon nañ ragal yàlla goo xam ne yéeme na ni ku ñu wax zoraara mel neen doon na jiitee julli suba naka mu jàng rek fa isa nuqira fin naaquuri li muy tekki mooy bu ñu walee bufta bi loolu la jàng daal di daanu ñu yëngal ko fekk mu sedd guy sëriñ bi taalif téere bii ci kiimtaani yàlla yi gën a yéeme la bokkoon ci gëm yàlla ak wéetal ko ak ñàkk a gis lu may yàlla ñàkk a gis lu may yàlla ak ñàkk yëg lu may yàlla taxoon na tubaab yi daa ko fitnaal defe ne da leen a ragalut da leen a faaliwut waaye bu leen faale woon du doxalee ñoom ni muy doxalee ñoom fekk na moom dafa gisut yëgut lu may yàlla kenn ci tubaab yi ak junni nekk fi moom ñooyam ci moom lu yàgg-yàgg itam du xàmmee kanamu kenn ak kenn la mu nekk rek ci digganteem ak boroomam rek lu yëg yëgul leneen gannaaw bi tubaab yi xamee sax ne loolu du lu mu leen beral tax na seen digganteeg moom xaw a woyof yëg gi mu yëg boroomam ba ca dayoo ba ak ñàkk gis lu may boroom ba ca dayoo ba tax na waa këram ñi dëkk ak moom ak jàmbur ya bàyyi ko fële ak tubaab yeeg keneen ak keneen ñoo ci yemoo kenn amul ci moom benn cër bu may yàlla boroomam rekk nga xam ne nanguwul ku tudd ci wetam dara dara lu may yàlla nee nañu am na ku mas a ñëw ci moom am kum àndal ba mu nuyoo ba noppi ne sëriñ bi kii sama jaam la dama ko andi woon di la ko jox addiya sëriñ bi ne bërit di julli rakkaa yu gudd gudd rakka yu yàgg lool ba mu noppee ne ko loo wax mu ne ko kii sama jaam la dama ko andi woon di la ko jox addiya sëriñ bi ne ko boo ko moomee yaa ma moom nga xam ni moom xam na ne jaam naka jekk mas nay am ñu koy jaay ka jëndantee ka mayee ka def leen lu ne waaye waaye moom la mu gis te mënta gis lu may moom mooy yàlla rekk mooy yàlla di ab sang ku bokkut ak moom ak lépp lu bokkut ak moom di ab jaamam foofu nag ñu jàppaale fi ne jaam yi amoon fii ci réew mi kat li ci ëppoon doon jaami yoon jaam yi ëpp doole képp la woon jaam ci yoon dëgg-dëgg mat naa xàmmee mooy bi wooyee yéefar bi ci lislaam mu bañ ñu laaj ko galak mu bañ ñu xeex ak moom ba jàpp ko nag loolu mooy jaam ci yoon ba tey jaam ba bu amee doom ba mu amaat doom muy ësta di wéy li fekk ak ngor di ca am rek loolu jaami cosaan la lu bokk te loolu nag jaami aada rek la nga xam ne ak tooñ gu rëy la woon fii ci réew mi daal kenn ku ne war nañ moytu diw sama jaamu maam la woon ak lu ko nuru ndax li ëpp ci xeeti jaam yooyu du woon jaam ci yoon nga xam ne moom daa war di jégalul maamam joojee yoroon ay jaam te moytu di damoo naa nun ay góor lanu mësunoo jaar ci njaam ak aman nanu ay jaam diw ak diw noo leen yilifoon ci cosaan sunuy lar lañu sunuy lar lañu lu mel noonu ëpp nay wax moom kay ku mas a xam ne mas nga am ci say maam fii ci réew mi ku fi yoroon ay jaam rek te xamoo ba xam njaam nga jaami yoon la wala jaami aada rek la mooy ceddo yi rek ñoo ko sosoon waaye du jaam ci yoon nga war di jéglu sa bopp te jégluwaaleel sa maam yooyee ña ñu jàppan defu leen i jaam di leen toroxal ñuy seen moroomi gor ci loo xam ne lu réeréy la fa yàlla suñu boroom li ci gën a doy waar nag mooy ba léegi am nañu jàpp ne ku bokkoon ci jaam yooyee rek nga xam ne dangaa sëtoo ci jaam yooya doo mat ilimaan fekk na jëmmi jaam bi ci boppam sax nga xam ne dañoo xeex ak moom ba jàpp ko ci lislaam mu doon jaam dëgg-dëgg bu tuubee ba dugg ci lislaam mën naa jiite dañu ne kay ci ni téeri fiq yi waxee taamu wuñu ñu def ko ilimaani raatib maanaam ñu fal ko nga xam ne rek moo aadawoo jiite foofa jullit farata mbaa jullit sunna ni ki jullit korite tabaski waaye mu jekki-jekki rek jiite moom jëmmi jaam boobu kat laa wax sib rek la waaye du tee bu jiite itam mu baax kon nag nanu wóor ne ku sëtoo ca ñooñee bu fekkee ne sart yi taxamat ilimaan daje na ci moom rek mook ñeneen ñëpp ñëpp ñi seeni maam mësta jaar ci ak njaam ñoo yemoo képp képp kon nanu jàpp foofu te takk ko ne ka nekk jaam dëgg-dëgg ci yoon ci lislaam te góoree gut kooku lañ wax ne sib nañu ñu def ko ilimaani raatib maanaam fal ko mu baaxoo jiite foofa jullik farata mbaa julli goo xam ne du farata waaye sunna la ni ki korite mbaa tabaski waaye mu jékki-jékki jiite te faluñu ko ilimaani raatib moom jaam boobu kenn sibu ko te it sib mooy loo xam ne bañ ngaa def daa gën rek waaye buñ ko defee itam mu baax na jàpp ne ndegam jëmmi jaam ba lañu wax ci loolu kon néew nu nag koo xam ne daa soqi koo rek ca jaam ba moom mësta jaar ci njaam ñu bëgg koy jox àtte booba loolu lu mat a xam a xam la te xam ne njuumte la ku ko jàppoon na ko teg fee te moytoo waxati lu nuru loolu loolu ak laabiire la ndax addis ba daa wax ne ad diinu an nasiha diine mooy laabiire xikmatun lii xikma la baalixatun bi aji dem dayo wala nga ne buy aj jot bu leen iqtibaas yi bu bàyyi koo ci iqtibaas nee na lii wax bu ama am njariñ la boo xam ne da koo génnee ci téere bi ñuy wax al iqtibaas fa in takun dem da ngaa nekk aakila risqillaahi di aji lekk wërsëgu yàlla wa wa anta te yow laahin aji fo nga bal li fi nekk ak sir na ngay baril al amaala jëf ya lillaahi ngir yàlla al ahadi may kenn miqdaara faqrika kem sag aajowoo li aw ni jëm ci ndimbalam abadan faawu ne bu fekkee ne yàlla moo la sàkk di la wërsëgal da nga war a fexe ba taxaw temm ci gëm ko wóotal ko di ko jaamu waaye nag bu la yàlla sàkkee di la wërsëgal ngay lekk wërsëgam wi te foo toll rek yaa ngi fo jéemu laa tuub sàkku njëggalam ah loolu de boo ko defee xamal ne wàcc goo yoonu sawara moytul di lekk wërsëgu yàlla wi ba noppi di jaamu sa bakkan mbaa saytaane mbaa àdduna mbaa bànneex mbaa leneen fexeel ba yàlla mi la sàkk yor sa lépp di la saytu ni nga xamee ne moo la sàkk mënoo ko woon gannaaw mën laa dem ak sa bopp sa lépp mi nga aju ci moom fexeel ba di ko bàyyi xel lépp lu mu bëgg nga di ko jéem kem sa kàttan lépp lu mu bañ nga di ko sori kem sa kàttan waa amal te nga jëf li fi duniyaa ñeel ji li àdduna nee na bul fàtte ne adduna ji nga nekk moom doo fi yàgg as ndir rek nga fi am kon nag boo ko fàggulee rek loo fi mën a nekke mu doy sëkk mel ne tey bu bët séddee nga dem di naweti ca àll ba foofee ca àll ba da nga fay def rek loo fa mën a nekke ndax xam nga ne bu liggéey bi jeexee rek nga ñibbisi fii nga dëkk nga xam ne lépp loo fonk yaa ngi koy waajal fii nga xam ne fi nga dëkk foofee nag ci àll ba moom da nga fay nawet rek di fa gëti la nga fay mën a nekk rek moom nga fay yóbbu te dalay doy sëkk doo fa geestu dara lu may rek xam ne lee nga dellu fa nga dëkk dëgg-dëgg àdduna ak alaaxira noonu la mel àdduna ab jaaruwaay rek la doo fi yàgg kon nag lépp loo fonk na nga ko jiital mu jiitu la alaaxira ja nga xam ne boo fa xasee sañ ci doo toxooti mukk-mukk fii nga xam ne nag moom da nga fi romb rek di jàll loo fi mën a jaare rek ba jàll doy na kon nag fii ay tool la alaaxira mooy kër ga alaaxira moom lépp loo ko jëfal rekk xeeb ko ndax moom amul fu muy yem loolu nag nee na lu mat a jàpp la jàppi àdduna na mu toll jàppi alaaxira na mu toll te bañ leen a jaawale mënta ñàkk ku ko deful rek bu watuwut alko wa amal jëfal li naarillaahi ngir sa waraw yàlla wi xadra sabrika kem sag muñ xalas ci daadil xaar ni ci taru tàngaay wa an law tus la ka ci doonte dañ la caa sóob dañ la caa dugg foo toll na nga farlu ci jëfe ndigal bàyyi tere ndax nga mucc ci sawara xëy na sax jëfe ndigal bàyyi tere mën naa metti waaye nag lu metti metti sawara gën koo metti te ñàkk jëfi ndigal bàyyi tere mën naa yóbboo sawara kon nag deel fàttaliku sawara ak na mu mettee nga xam nga xam ne ñàkk pexe rek moom la ca nit di nekke waaye dug mën a dékku di ko fàttaliku ba lépp luy tax nga dem ca rek nga di ko moytu bu dee ñàkk jëfi ndigal mbaa ñeme bay def lu ñu tere nga xam ne moo cay yóbboo ca sawar wa foo toll rek nga di ko moytu te xam ne te xam ne jëfi ndigal bàyyi tere moom lu mu metti metti ku ko defut sawara wam ko mën a yóbbu moo ko gën a metti fa xaytuma taxaf foofi ragale ilaahaka sa buur al ahada kay kenn yaxaf ka dal lay ragal kullu ahadin kenn ku ne min xaw fi kahoo ngir sag ragal ko nee na saa yoo ragalee yàlla sa boroom ragal gu wér a wér rek nga xam ne nekkul rek ragalu gëm kese waaye da nga koo dund boole ci su boobaa kenn ku ne ak lenn lu ne dalay daldi ragal waaye nag soo ko ñemee itam lépp dal lay ñeme ragal gi muy wax mooy ragal goo xam ne kooku yemul ci gëm rekk ne yàlla dong mooy jariñ mooy lor te moom rek moo fi nekk di jëf waaye daa àgg ci dund ko bu mu fees xolam ba nga xam ne mënta gis lu may loola su boobaa yàlla du xabtalati lenn lu am lor ba mën a jëm si ci moom di ko lor faslun li ab dog la fii tafsiili ma ci tàqale la nga xam ne tuamaru def na dundale bi ci moom al awqaatu waxtu ya day tàmbali nag yam la waxoon ne la mën nga cee farlu ndax di ko fecclee sa waxtu yu féex te ñu am njariñ lool yooyu la tàmbalee teqale benn benn tàmbalee ko ci naafila nee nañu sëñ bu mag bi daana santaane ku sëlmal timis mu julli ñaari ràkka ràkka bu jëkk ba faatiha ak xul yaa ayyuhal kaafiroon ràkkab ñaareel faatiha ak xul huwallaahu ahad daana digle itam julli farata goo sëlmal rekk jàng xul huwallaahu fukki yoon ak yaar taxul nag mu wax ca dara lu may digle ko rek noonu gannaaw timis nag ñaar moo gën a néew ñeent baax na moo gën a baax waaye juróom benn nag moom moo gën a baaxati dana ko wax léegi ca kanam wa arbaxan ak ñeent qabla zuhrin ci njëkk tisbaar wa baadaha ak ci gannaawam wa arbaxan ak ñeent xabla xasrin ci njëkk takkusaan laa ba adaxaa du caageenu ci gannaawam moom takkusaan sopp nañu cofeel gu feddlikoo feddliku bala ngaa julli tisbaar naafila ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal ba tey boo noppee tisbaar nga naafiliwaat ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal bala ngaa julli takkusaan tam sopp nañu ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal door julli takkusaan gannaaw takkusaan nag moom dañu sib naafila moo tax mu ne laa ba adaha waxewa kasaa niki nii baxdal xisha ci gannaaw gee gannaaw gee taamu nañu naafila lool soo mënee def guddi gu ne gannaaw gee fukki raaka ñaar ak wetar ni nga koy defee ci weeru koor loolaa gën soo ko mënul nag la gën a néew mooy nga def safa ak wetar safa mooy nga julli ñaari rakka achafon day firi tollantiku nga teg ca benn al witru muy wetar muy firi ak tool soo dee yem ci safa wetar rek ràkka ya loo ci jàng mu baax waaye safa ca rakkaam bu njëkk dañ caa taamu gannaaw fatiha sab hisma rabbika rakkab ñaareelam gannaaw fatiha xul ya ayyuhal kaafiroon wetarit benn rakk rek la ñu taamu nga jàng ca gannaaw fatiha qul huwa allahu ahad ak qul ahudu bi rabbil falaq ak qul ahudu bi rabbin naas daal di taaya sëlmal wastaxsanoo rafetlu nañu taxiyatal masjidi nuyób jàkka baa an ñaari ràkka lay doon bayyanoo biral nañu ko sopp nañu saa yoo duggee ci jàkk rek ci waxtu woo xam ne araamalu ñu naafila sibuñu ko te it mënu laa romb rek jàll bëgg nañ kon nga julli ñaar rakk nuyoo ko jàkk ji bala ngaa toog boo toogee itam du tee rek ñu bëgg nga jóg def ko su fekkee da ngay romb rek jàll nag kon du aajowoo ngay nuyu jàkka ja bu dee waxtu wu ñu siba naafila wala waxtu wu ñu araamal naafila ba tey da ngay jekki-jekki toog waaye doo sañ a julli bu ñu dee taxawal farata itam doo sañ a dawal dara dara ci ay ràkka moo xam nuyoo jàkk la moo xam leneen la ndax bu ñu xasee taxawal farata suñu su faa tàmbaleeti geneen farata gu bokk te googa waaye nag boo yéene waalee nuyoob jàkka bi ca farata ja ñu fayaale la tuyaabay nuyoob jàkka wal witru wetar aakadu moo gën a feddliku alal mashhur ca la ñu siiwe min kulli sunnatin ci bépp sunna bi xëyri zoorin ci lu dul neen mboolem julli sunna yi wetar moo ci gën a feddliku gën cee dëgër julli sunna yi mooy julli yi nga xam ne boo weesoo farata yi ñoo ci topp ci am daraja yooyu nag gannaaw wetar mi jullit korite ak gu tabaski ci lañu bokk jullit muuru jant ci la bokk ak jullit mbaaw jullit muuru weer nag moom dañ caa wóote am na ñu ko boole ci julli sunna yi am ñu ko boole ci yee ñu sopp te agul ci sunna war a xoobu xemem loo nañu may ga ñaar rakkay fajar moom raxibatu la raxibatu mooy loo xam ne ci doon tëral yoon wi wax na ci lu tax xeet yi war koo xemmem ndax bam ne rakxatal fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakkay fajar moo gën àdduna ak li ci biiram loolu wax ju rëy la moom nag boo weesoo julli sunna yi mooy gën a màgg naafila yi kese kese yi ni kii mooy gën a màgg lu mel naafila yoor yoor mbaa ramadaan mbaa yu demee noonu nga xam ne kon julli farata yi moom ñooy féete kaw buñ jàllee julli sunna yi topp ci buñ jàllee rax yi batum yi topp ci muy ñaar rakkay fajar buñ jàllee nga teg ci naafile yi nga xam ne dañ leen a sopp ni ki yoor yoor ak naafile yi ramadaan ak naafile yi ànd ak julli farata yi waman talaa ku jàng alam alam yaari alam yi fiihaa ci ñaar rakay fajar daa ami maanaam fiihima amina kon mu wóolu min kulli aada in ci mboolem ay noon tudirru bee danañu lor lam amin fenuma kuy julli ñaar rakkay fajar rakk bu jëkk ba nga jàng ca faatiha ak alam nashrah rakkam ñaareel faatiha ak alam tara kon yàlla musal la ci mboolem naafila yoor yoor lu ñu soppa sopp la gën jaa néew ñaari rakka ñeent baax na juróom benn ba tey gën a baax juróom ñett nag moom mooy gën jaa bari nga xam ne daal dana wax ci kanam ne la taamuñ nga sawar ba weesale ko juróom ñett wa man yusalli ku julli baa an ñaar bu xaydal maxari bi ci gannaaw timis fa sa yuhoo jëfam ja yun maa def na ko askan li sa yu nuxu bi jëm ca jëfi tànneef ya gannaaw timis naafi la ñaari rakka rëy na lool ku ko def rek jëf na jëf ju màgg joo xam ne mbir mu muy luñu rafetlu xindal illaahi fa buur ba mis la xaddi bay kem li mu fukk ñaar sanatan ci at boo sëlmalee timis daldi naafila juróom benn rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal ñaar sëlmal te diggante ba nga sëlmale ak ba nga jullee juróom benn rakka yi waxoo fa jenn wax ju ñaaw day mel ne jaamu nga yàlla wa yusri'u te dana gaaw ilal jinaani jëm ci àjjana ya ku dawalal tisbaar ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw tisbaar itam nga julli ñeent rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal yàlla daal di araamal sa yaram ci sawara te bu ëllëgee da ngay daal di waaxu rekk wuti àjjana waaye nag ci waxin wa day aajowoo sàmmoonteeg moom saa yu nekk nga xam ne mën naa mu rëcc la du sa coobare waaye dañuy sàmmoonteeg moom waxuñu rek def ko benn yoon ba ñaar daal di bàyyi hadis ba dane man xaafada ala arbaxi rakahatin qabla zuhri